baabu taxriimi ixdaadil mar'ati ala mayyitin fawqa salaasati ayyaam illaa ala zawjihaa arba'ata ashhurin wa ashara wa asharata ayyaam. walillaahi alhamdu wal minna kon ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ chapitre trois cent cinquante-trois doon wax ci. baabu karaahati tafdiili al-waalidi ba'da awlaadihi ala ba'din fil hiba xadis bi mu indi woon moo doon xadis mille sept cent soixante-treize mu ne woon an Nu'maan ibn Bashiir radiyallahu anhumaa anna abaahu ataa bihi rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam faqaala innii nahaltu ibnii haazaa ghulaaman kaana lii wa lillaahil hamdu wal minna gisoon nañ ko tey ñu war a fi nga xam ne foofee lañu yemoon ci ba léegi ñu ngi ci kitaabul umuur al manhiyi anha léegi euh, tey al imaam mu indi chapitre trois cent cinquante baabu buntu tahrimi haram l'interdiction formelle ihdaadil mar'ati jigéen gi di tënj ala mayitin waaw di di tinj ci koo xam ne dafa génn àddina fawqa salaasa lu ëpp ñetti fan salaasati ayyaam loo xamante ne ëpp na ñetti fan xaraam bu mu xaram illaa lu dul ala zawjiha lu dul xanaa mu nekkoon boroom këram moo génn àddina mu daal di koy tinj lu ëpp ndax bu boobaa alquran wax na ko moo tax mu ne arbaata ashhurin wa ashra ka ayyaam loo xam ne nag day nekk bu boobaa arbaata ashhur mooy quatre mois ak li nga xamante ne wa ashrata ayyam ak fukki fan loolu mooy li nga xamante ne Abdullah mooy ténj gi nga xam ne moom la soxna si ndaw si di ténj bu dee boroom këram daa génn àddina waaye bu dul loolu rek mooy day xaraam muy ténj nit ah, loo xam ne dafa ëpp Euh, loolee voilà moo tax euh, parce que loolu la alquran wax walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara voilà mu ne ñi nga xam ne dañoo génn yéen góor ñi da ñi ci génn àddina bàyyi seen gannaaw ay soxna yoo xam ne soxna yooyee li leen war mooy nii yatarabbas na dañuy ndànku téye bi na ci seen bopp duñu sëyiwaat te lépp loo xamante ne lu leen di xem moom loo lu tax ak góor di leen xem même dañ koy arrêté ci wàllu taaroo ah, ak yi nga xam ne tus ngalu yaag parfum yaag maquillage yu metti yaag yooyu yëpp da koy bàyyi waaw arbaata ashhurin pendant quatre mois wa ashran ak dix jours yoo xam ne guddi yi ak bëccëg yi ngay compter waaw guddi yi ak bëccëg yi quatre mois di jours waaw léegi nag mu ngi noonee wallahu taala alam loolu mooy arbaata ashhurin yi wa ashra yooyu nga xam ne moom la al imaamul xaafidu an-Nawawi di tudd noone léegi kon mooy bunt bii da koo samp pour wanne dafa bokk ci toolu nit ñu sell ñi seen riyaab bi boo ci bëggee bokk yow femme xamal ne am na loo xam ne nag daa xaram ci yow waaw mooy nit loo ko sopp sopp sopp du sa borom kër sa baay la sa mag la sa rakk la sa lu man di doon bu génn àddina amoo droit mooy di ko ténj lu ëpp trois jours waaw mooy porter le deuil waaw lu ëpp trois jours mënula nekk nga xam ne da nga ciy téye yow duñ la gis doo di nga génn moom waaw parce que du da ngay tëju roonu rek bu dee ndaw si daa war a dox ay soxla yoo xam ne mënula ñàkk mën na koo dox bu dee daa amul liggéeyam da koy liggéey voilà ci journée bi mën na liggéey mais guddi gi moom na koy fekk këru kër gi nga xam ne foofu lay ténj muy kër boroom këram waaye teewu koo dox soxla yoo xam ne manu la ñàkk voilà waaye te waxuñu ne du sangu euh, di xeeñ xunn yooyu moom loolu amul ci diine voilà loolu moom du tënju diine moom waaw liñ la tere mooy ak tazyin di taaral di makiyewu di puudarewu di euh, euh, def parfum yoo xamante ni loolu lañ la wax waaw mais loo xam ne manu la ñàkk voilà sangu ba set da sangu voilà euh, euh, normal mais tamit doo tus ngaloog yooyu lu dul bu dee nit ki daa am problème bu bët te bu boobaa guddi gi la koy def comme li chancin yi wax bu bëccëgee mu bu guddigee mu dindi ko mais pas ci bëccëg gi même bu dee am na ci fuqaha yi ñu koy permettre waaye hadith senante bi alayhi salaam euh, day wane ne loolu déedéet ndax ndaw sa ba mu ñëwee yaay Ummu Salama ba ndaw sa ñëwee wax laaj yonente bi alayhi salaam dana ko laa dana ko laa laa laa waaw kenn ci yéen laata lislaam di ñëw doon na toog maanaam yaay ummu yaay ummu ummu ummu ummu kii eh, ummu habiba <laughs> ummu habiba ramla bint abi sufyaana sayyidu quraysh ibn harbin voilà kon loolu mooy ci xadiisam bi quoi fa la yonent saa salaam doon euh, leerale loolee waaw non yaay um-, ummu salama yaay ummu salama bon en li tax mooy parce que Zaynab di doomu ummu salama dafa jële xadiis bi ci yaay ummu Habiba mooy xadiis bi ñuy gis nii ak ci sayyidatu Zaynab bint Jahsh ñooñu ñëpp di ay euh, wujj yaayam waaw parce que yaay ummu salama moo jur mooy Zaynab boobu nga xam ne rabibatu rasulillah la sallallahu alayhi mooy euh, Abdallah ibn Abdul Asad ñu xame woon ko ci Abu Salama moo doon baayam bi mu génnee àddina yeneen saa sam denc soxnaam di yaay Ummu Salama indaale na foofu kër yeneen ma lay saa saam mooy rab yi ba ki nga xam ne góor gi daa takkub soxna boo xam ne dafa amoon doom bu rab yi ba bu góor rab yi waaw mooy rab yi batu euh, ki nga xam ne mooy euh, euh, rasulillahi alayhi afdalu salaati wassalaam waaw da ko jële ci ñetti ci yaayam d'abord benn xadiis ci yaay ummu Habiba daa ne ummu Habiba ak yaay Zaynab bint Jahsh radiyallahu anil jami yaay ummu Habiba ummu Salama nag moom la Zaynab ne sama yaay ummu Salama nee na radiyallahu anhuma daa am benn jigéen bu dikkalee na naan ko ah yow ndawal yàlla saa salaam sama doom de boroom këram daa génn àddina te nag mu ngi. Euh, mooy day dafa dafay jàmbat bët yi day metti takat aynuha afa naqxuluha est ce que mën nañ koo defal koxlu mooy li nga xam ne moom la ñuy tusngale fa qaala rasulullah la laa laa marratayni ñaari yoon aw salaasan déedéet déedéet déedéet waaw waaw nee loolu lépp kullu dhalika yaqulu laa thumma qaala innama hiya arba'atu ashhurin wa ashra voilà li mu doon mooy li nga xam ne mooy Euh, ñeenti weer ak fukki fan voilà kon loolu laa laa laa voilà kon loolu moo tax euh, waa jumhu Shafi'i yi ne loolu moom mooy kon di tusngalu loolu moom ndax kii dane day metti moo tax ku mel ni boroom xam-xam euh, kii al imaamu Nawawi mu ne boroom xam-xam yi nag wute nañ ci tusngalu gi ki nga xam ne day ténj ndaw si ténj mu ne Salim ibn Abdi Salim ibn Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma ak Sulayman ibn Yasar ak Malik ibn Anas ci benn riwaay buñ jëlee ci moom dañ ne yazu yajuzu ila xaafat ala ayniha bi kuhlin la tiiba fiihi waaw wa jawazahu ba'duhum 'inda al-haaja wa in kaana fiihi tiib wa madhabuna jawaazuhu laylan 'inda al-haaja bima la tiiba fiihi voilà mu ne ñoom ñii ñu tudd ñoom dañ ne mën naa nekk bu dee ne day ragal bëtam yi ah li ko dal moom loolee bu boobaa man naa euh, tusngulu loo xam ne nag du am xetu parfum mu ne am na ñeneen ñoo xam ne ñoom dañ ne possible na bu dee ne daa am ajo bi même bu dee ne am na xetu parfum waaye loolu xam nga wuute na ak waxu yeneen saa salaam bi waaw parce que quand même kenn ñëw ne daa muute da koo soxla da da istakat quand mu ne ko laa laa laa ah, mu ne wa naa te ñun nag suñu masab ñun yi mooy mën naa nekk guddi bu dee aajo ci loo xamante ne amul parfum kon mu ngi noonee wallahu taala alam waaw waaw moo tax parce que euh, am na ci beneen xadiis ci Muwatta li tax guddi ji guddi ji guddi ji nga ne ma yow nee nga looloo gën a dëgër ci wax yi ma ne la waaw waaw parce que comme Imaam An-Nawawi wax mu ne wa jaa fi fi fi al xadiis al aaxar wa ghayri fi xadiis Ummi Salama yeneen saa sam dana ko ij'alihi bil layli wamsahihi bin nahar ne ko bu dee manu la ñàkk sa doom jooju di tënj bët muy muy jàmbat bët yi ko euh, euh, euh, na ko ah na ko jànge na nga ko na ko na nga guddi defal ko ko guddi te bu bëccëgee na nga ko dindi kon lool mu dajale hadith yi lool kon mooy li nga xam ne mooy li ni dina dëgër wallahu taala alam kon mooy liñ doon wax foofu mooy kanta nekk xeeñ xunmu yooyu yooyu moom du diine l'islam moom waaw du sangu du kii ci benn ngunu ganaar non loolu la moo loolu la gaa yi doon def moo tax yeneen saa sam xadiis yaay ummu salama bii loolu la wax ndaw si waaw moom la wax ndaw soos ñëwoon doon wax naan doom ji daa feebar waaw mun na ko yéen eh, kaanatil mar'a yeneen saa salam ne ko hmm? ki ki euh, yaay bi mu ne Zaynab <laughs> bint Abi Salama euh, ki mu ki ko jële ci moom muy Humayd ibn Nafi' ah, daal di ne waaw euh, la doon deme noonu mu ko kaanatil mar'atu idha tuwuffiya anha zawjuha dakhalat hifshan wala wa labisat sharra thiyabiha wa lam tamassa wala shay'an hatta tamurra biha sana voilà mu ne ndaw si bu masoona borom këram génnoon àndina da doon dugg benn loo xam ne moom mën nañ koo tudd rek bu mooy néegu xat waaye xatax xat boo xamante ne daanaka nekk fa inconfortable inconfortablement lañ ko doon dugal temps yooyu avant l'islam di di yoneen saa sam di ñëw waaw mu sol li gëna yées ci ay yéreem fa lay nekk du laal parfum ak dara ba ni nga xam ne at ci la ko fay dem waaw l'islam bi ñëwee mu dindi ko àndeef ko quatre mois dix jour ba pare euh, ne nag yooyu yëpp mooy ay doo sangook yooyu yooyu moom amul waaw parce que ñoom du lii doo woon sangu ah voilà fa lañ koy yóbbu lekk mag yëpp yooyu yëpp yu fi caaxaan la voilà moo rax Hanafi yi rahmatullah alayhi naan jigéen ji bu dee ne bëccëg gi am na yu muy doxi te loolu euh, yu loolu mën naa ab liggéey bu mu am sax da koy def c'est pas que day nokk ci kër gi noonu rek toog da koy defi mais nag guddi na dellu si wallahu taala alam ci yu man da ñàkk nag lañ wax du lu nañ buñ luñ ne ñoxor njaay rek xew mu fii ñu gis la ko te yaa ngi pénji loolu daa xaraama ah. non yooyu moom doo fa dem waaw yooyu moom doo fa dem da ngay xam nañ euh, li la li nga nekke te loolu yàlla la voilà mais yi nga xam ne euh, li mu war a dunde waaw ay doomam école wala doxal yenn yi yoo xam ne moom moo ko war a dox yooyu moom bu fi kenn jàpp ne yooyu kuy ténj rek moom da ngay nekk fee waaye kantaa di maquillé woo di demi salon wax yow yooyu bu en temps normal rek dañ la ko tere di ko def di génn lu dul pour sa borom kër lan ngay xalaata ci jamono ji wal iyaazu billah waaw kon mu ngi noone wallahu taala alam léegi nag kon euh, bunt bi nii baabu tahrimi ihdaadil mar'a ihdaan nag dañ naan ihdaad waaw mooy masdaru ahaddatil mar'a loolu rubaa'i la ahaddatil mar'a mooy ihdaadan mooy euh, loolu mooy baat bi waaye dañ naan haddatil mar'a ala zawjiha tahiddu wa tahuddu hidaada yooyu yëpp la ñuy mooy ndaw si ténji na boroom këram tahiddu mu ngi ténji hmm, wa tahuddu tamit hidaada loolu lépp lu ñuy wax la wallahu taala alam dañuy wax tamit muhiddun ak muhiddatun waaw ak wa ahaddat ak ihdada yooyu dañ ko ciy wax rahmat wallahu taala alam al ihdaad nag boroom al fath mu ne qaala lugha waa langue bi nee na aslul ihdaadi al mana cosaan loogu nag kaddu gi mooy tere wa minhu summiyal ci loolu lañ tuddee al bawaabu haddaada ki nga xam ne mooy chaque mooy kiy garder bunt bi ba nit ñi du dugg waaw du dugg fa ñu gaa yi ñëw tërëx rëx rëx rëx nar a dugg é da ngay ci vigile bi vigile bi fi taxaw pour kenn du fi dugg noonu ñu jox koy instruction ñu ne loolu nag dañ koo tudde waa jooju xaddaat yi li tax parce que day tere nit ñi di agsi waaw di agsi loolu ñu am ndigal kon nag mu ngi noonee léegi kon loolu mooy li jëm ci wàllu woowee mooy euh, moo tax ndaw si nag ñu tudde ko loolu xadd ndax day dañ koy aay bu boobaa euh, ci lépp loo xamante ne nii day jëme ci lu koy yóbbu ci zina taaral taar ngir euh, ñu man koo sopp ak yu mel noonu man koo xemme man koo denc kon mu ngi noonee wallahu taala alam léegi nag al imaam mu indi fii li nga xam ne mooy benn xadiis lu fi indi muy xadis mille sept cent soixante quatorze ah, muy xadis mille sept cent soixante quatorze waaw ah, mille sept cent soixante quatorze mille sept cent soixante quatorze mu indi fi benn xadis bi mu ne an Zaynab binti Abi Salamata radiyallahu ta'ala anhuma annaha qalat daxaltu ala ummi Habibata radiyallahu anha zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam hiina tuwuffiya abuha abu Sufyaan ibnu Harb abu Sufyaan ibnu Harb radiyallahu anhu fada'at bitiibin fiihi sufratun xaluuqun aw ghayruhu fadahanat minhu jaariyatan summa massat bihaa ridayhaa summa qaalat wallahi maa lii bit-tiibi min haaja ghayra annii sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu alal minbar laa yaxillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil aaxiri an tahidda an tahudda alaa mayyit an tahudda alaa mayyitin fawqa salaasi layaalin illaa alaa zawjin arba'ata ashhurin wa ashran qaalat Zaynab radiyallaahu anhaa summa daxaltu ala zaynab binti jahshin radiyallahu anha hiina tuwuffiya axaaha fada'at bitiibin famassat minhu summa qaalat amaa wallaahi maa lii bitiibi min haaja gayra annii sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu alal minbar laa yaxillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil aaxiri an tuhidda calaa mayyitin fawqa salaasin illaa calaa zawjin arbacata ashhurin wa cashra muttafaqun calayhi kon al-imaamu al-xaafidu an-nawawiyu rahimahu llaahu tacaala rahmatan waasica moon di xadis bi muy xadis boo xam ne <laughs> waa kër njabootu yonent bi alayhi salaatu wassalaam soxna yonent bi alayhi salaatu wassalaam <laughs> kii doomu jiit lem la kii nettali xadis bi ñi mu dem ñi muy nettali di ko jële ci ñoom ay soxna yonent bi la sallallahu alayhi wasallama waxot ba mu ne an Zaynaba binti Abi Salama mu ngi jële ci Zaynab binti Abi Salama radiyallahu anha wa ardaaha wa an abiha Allahu akbar <laughs> ah moom mii boroom xam-xam yi bari dañ ne Habasha la juddoo moom Abyssinie la juddoo kii nii Éthiopie la juddoo voilà ba fa baayam demee gàddaay moom ndeyam muy abu salama abdallah ibn abdul asad al maxzumi ak yaay ummu salama hind bint abi umayya radiyallahu anil jamii moom kon mu ne ci moom la jële xadiis bi abu salama moom lañ la wax fee mooy abdallah ibn abdul asad génn àddina Euh, teel a génn àddina ndeysaan yoo xam ne ci feebar bu ko daloon euh, ci la génn àddina yoo xam ne dafa focciwaat mu génn àddina radiyallahu anha moo doon bàyyam mu ne nag moom Zaynab bint Abi Salama mu ne radiyallahu anha mu ne daxaltu ala ummi Habiba mu ne damaa dugg ci ummu Habiba am na ummu Habiba zawji nabi radiyallahu anha di soxnaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm? moom lañ gën a xame ci kan mooy kan ummu habiba ramla bint abi sufyan <laughs> ummu habiba daa kantal ramla la tuddoon di doomi abu sufyan saxr ibn harbin sangu waa Quraysh sayyidu bani Kinaana laa lay wax nii saway <laughs> di sœur ci Muawiya mais bokku ñoon yaay ak ak kan <laughs> ak kan <laughs> Anbasa Anbasa Anbasa doom Abu la mais Anta sax bon nekkuloon saxaaba euh, parce que temps yonent bi alayhi salaam daanaka ay côté liir la woon euh, moo moo da nga fàtte an mooy moo doon moo bëggoon a jotee ak Abdallah ibn Amr ibn al-As rek radiyallahu anhu ma bi nga moo doon gouverneur Taïf bi ko fa Muawiya moo ko defoon gouverneur mu ne woon Taïf <laughs> nee xalifa <laughs> bi mu bëggee jaarale benn travaux yi ñu doon def mu war a jaar toolu Abdallah ibn Amr Abdallah ibn Amr dajale ay waa ñim yilif yëpp waaw ñu armé wu ngir ne lii du fi am waaw ba Xaalid ibn al-As daal di dem ci Abdallah ibn Amr di wax ak moom nag di ko kii quoi ngir mu bàyyi kii yi mu ne ko xanaa yaa Xaalid xanaa yëgoo ne leen saa saa nee na man qutila duuna maalihi fa huwa shahid nee na képp koo xam dañ koo faat parce que danoon defar ala danoon defaan alalam kooku martyr waaw an bata moomu jële woon na xadiis buñ gisoon fii ci Riyaad bi non dañ ko tuddoon ci sërëm bii di ay Ummu Habiba Ramla binti Abi Sufyaan radiyallahu ta'ala anha anhuma wa ardaahuma mu ne man Zaynab bint Abi Salama damaa dugg ci voilà sama euh, Ummu Habiba muy wujju yaayam voilà loolu tamit daa nekk lu rafet waaw nekkul ne ñoom walla ñoo bokk ay góor goo am soxna yu bari seen doom yi duñ dégg duñ duggante duñ kii ñu mel ni ay étranger mel ni ay loolu baaxul waaw soxna yu bari la amoon ndaw sii nii Zaynab yaayam soxna ci leneen saa salaam la mu dem dugg ci eh, wujj yaayam bi di yaay Ummu Habiba te neewul eh, foofu moom moom zone rouge la foofu non ndax yooyu ñun yi nekk ay caaxaan la waaw li ñu nekke suñu femme yii ak suñu góor ñi fii léegi ñi am nekk ci cadre bu nii ay caaxal la waaw ku ci nekk jàpp fenn nag jàpp ne nga xam ne ay doom yoo xam ne même bàyyi lañuy am du ñu xamante sax de lu dul de noon yi ak tamit de loin comme ay étranger mu ne damaa dugg kon ci yaay ummu euh, Habiba zawjin nabi di soxnaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anha an ummi Habiba kañ xiina tuwuffiya abuha abu sufyan ibn harb bi nga xam ne ci la baayam génn àddina muy abu sufyan di ibn harb saxr ibn ah ah saxr ibn harb ibn umayya ibn abd shams ibn abd manaf <laughs> radiyallahu anhu moo doon sang waa banu kinaana waa quraysh radiyallahu anhu bi mu génnee àddina la woon bon am na nag yenn riwaay imaam al Buxaari yi yoo xam ne da ne gaa yi bi nga xam ne ci la bi nga xam ne ci la ah ko lamma jaa noonu la ko waxe ma na'yu abi Sufyaan min ash-Shaam bi nga xam ne tàgge mooy yëgle ne faatu na Abu Sufyaan fekk Shaam la ne woon sauf que Abu Sufyaan faatuwul Shaam Abu Sufyan Saxr ibn Harb Medina la génn àddina radiyallahu anha ci xilaafa Seydina Usmaan ibn Affaan alayhima ridwaanur rahiimur rahmaan la 32 comme loolu mooy la 32 moom saxaaba yu bari yu mag yu bari ci lañ génn àddina Seydina Mawlaana al-Abbaas ibn Abdil Muttalib bi bàyyi taxu Yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Abdallah ibn Mas'uud Seydina Abdurrahmaan ibn Awf masha Allah eh, eh? ñoom Seydina Abu Dhar radiyallahu anhu ñoom ñépp ak Abu Sufyan mi Saxr ibn Harb ñoom ci lañ génn àddina ak ñeneen ak ñeneen waaw moom moom bari ci ñu sell ñi demoon nañ ko waa don Abu Sufyan bi radiyallahu anhu léegi nag nee fa da'at bi tibin fihi sufra mu daal di laaj ñu indil ko li nga xamante ne mooy tiib ba maanaam tiib tiib mooy non bi xalu bi bi bi tiibin fii ci sufra mooy euh, mu laaj ñu indil ko parfum boo xam ne amoon na couleur bu mboq waaw nga xam ne en général ci zaafaraan lañ koy defaree <laughs> ak yu mel noonu <laughs> zaafaraan hein zaafaraan safwaan zaafaraan <laughs> léegi xaluqun aw ghayru waaw xaluq ak parfum la wala yu mel noonu boo xam ne moom lañuy ñuy gëttoo moom lañuy ñuy laaj ngir xëeñ neex mu daal koy laal bi mu ko ëndee euh, fa dahanat minhu jaariya mu daal di ci diwal benn servante benn jigéen bu koy liggéeyal mu diwal ko ko ci defal ko parfum bi summa massat bi aridayha ginnaaw gi moom mu jël mooy ci kaw lexam yi nii mu daal di jël ci parfum bi def ci kaw lex yi nii hmm? voilà mooy euh, comme booy euh, mooy boo jëlee sa ñaari loxo rek sa ñaari lex yi jóge sa bopp bi wàcc mooy sa suufu mooy fi mooy liñ naan joue rek joue lex lex voilà <laughs> wàcc noonu am na doo ak ci sikkim bi noonu noonu foofu mu daal di ciy diw parfum bi léegi nag summa qaalat mu ne wallahi maa ngi waat ci yàlla man ummu habiba maa lii radiyallahu anha bi tiibi min xaaja du damaa soxla sax bi parfum wu awma ci benn soxla ghayra anni sauf li tax ma def lii mooy damaa dégg rasulallahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam muy wax alal minbari fekk mu ngi ci minbaram bi ci jàkka ji alayhi salaatu naan laa yaxillu daganut limra'atin ci benn jigéen tu'minu billahi boo xam ne dafa gëm yàlla wal yawmil aaxir ak bés bu mujj ba an tuhidda mu nekk di tinj ah ah ala mayitin di porter le deuil ala mayitin ci ku faatu fawqa salaas lu ëpp ñetti fan ñetti guddi waaw fawqa salaasi layaalin loolu moo tax waa jumhur ne nag mooy nit ki buy tinj jours yi mooy guddi lay tàmbale mooy il faut mu nekk bés boo xam ne day jël guddi géeg bëccëg gi moo tax manu pare ci bëccëg gi noonu waaw xam nga jour bi mu ñëwee nii mooy il faut mu laalaale guddi gi ak bëccëg gi voilà moo tax loolu la jumhurul ulama rahmatullahi alayhim di wax ndax li nga xam ne mooy version bii ci hadis bi na am na version yu bari yoo xam ne fawqa salaat rek la wax am yoo xam ne ne ah fawqa salaasi layaal comme bii voilà fawqa salaasi kon moo tax euh, ku mel ni kii euh, al mubarrid mu ngi naan euh, li tax nag mu wax lii surtout asharata mooy arbaata ashurin wa asharata ayyam bi mu doon wax léegi mu ne loolu bés yooyu nag daa nekk loo xam ne euh, euh, euh, in araada al ayyam bi layaaliha mooy bés yi ànd ak seen guddi waaw wa ilaa haala mu ne ci lii dahaba kaffatul ulama mboolem boroom xam-xam yi waaw ñu ne asharatu ayyam yi ba'da arba'ati ashhurin mooy boo quatre mois yi boo ko jàppee dix jours yooyu il faut guddi yi àndaale mu ne waaye kanta al imam al-Awzaa'i hmm, moom dane daal na nekk ashr waaw waaw bu dee waa jumhur ñoom na nekk fukk na bu dee bëccëg gi c'est bon waaw waa jumhur dañ naan la fekk boobu jeex tàkk waaw waa imam al-Awzaa'i nag bu guddi gi jeexee rek c'est jarul bëccëg gi ak wallahu ta'ala a'lam waaw wala imam ibn Qudama ne al ashru al mu'tabira fi al idda hiya ashru layaalin bi ayaamiha mooy eh, fa tajibu ashrata ayaamin ma'a layaali wa bi haadaa qaala Maalikun wa Shaafi'i wa Abu Ubayd wa Ibnul Munzir wa ashaabu ra'yi waaw waaw mu ngi noonu ah mu ne fukk bés yooyu ñu nga xam bàyyi xel ci idda yi ku ndaw su boroom këram génn àddina mooy fukki guddi ak seeni bëccëg day war jour ak guddeem mu ne ci loolu la imaamu Maalik wax ash-Shaafi'i ak imaam Abu Ubayda ibn al-Munzir ak ashaabu ra'y mooy a rahmatullahi alayhi mu ne wa qaala al-Awzaa'i kanta imaam al-Awzaa'i moom rahimahullah dana yajibu ashru layaalin wa tis'atu a nekk ashru layaalin mooy guddi yi mat fukk wa tis'atu ayyaam loolu mooy lan en fait wax ci mooy par exemple ñu ngi doon bés tey la alxames xam nga ñun bu dee ci français dañ naan la on est jeudi fii mu ne timis weesu na ñu ngi jeudi vingt neuf janvier euh, nga xamante ne muy bés boo xamante ne nii ñun ñu ngi ci mois. Sha'bana <laughs> ngi ci Sha'ban waaw léegi <laughs> Sha'ban we al al bii nga xamante ni nii moom ay ngëneelam bari na mais ñun ñu ngi ci tombeel ban bés ñu ngi le le le le le neuf Sha'ban quatre cent quarante par exemple heure bi tay bi timis duggee lañ naan guddi àjjuma xam nga vendredi suba la mais guddi àjjuma mooy tey voilà guddi àjjuma mooy tey <laughs> mooy guddi gii nii ñu nekk guddi àjjuma lu tudd moo tax boo demee Sénégal ñu naan tey dañoo am guddi àjjuma jeudi ci guddi la mooy ñun liñ naan jeudi jour boobu ci guddi la ci guddi gi bu timis jotee lool mooy àjjuma guddi gi mu ngi noonu léegi journée bi tegu ci léegi bu dee waxu imam al-Awzaa'i mooy bu guddi gi par exemple bu doon tey la war a jeex àjjuma la waroon a jeex tay gii nii bu guddi gi jotee nii comme timis gi dugg ndaw si pare la waa jumhur ne non non non non non yi da ciy bokk il faut mu dem ba jour ba vendredi jour bi balaa timis boobu di dugg nga xam ne timis boobu nga xam ne après mooy guddi samedi boobu foofu lay yam loolu mooy <laughs> kii bi wallahu taala alam kon nag mu ne kon yonent bi sallallahu alayhi laa dégg mu ne ci kaw minbar bi mu naan laa yaxillu daganul limraatin ci benn jigéen yu tu'minu boo xam ne gëm na billahi ci yàlla wal yawmil ak bés bu mujj ba an tuhidda muy tënj ala mayitin ci ku génn àddina fawqa salaasi layaalin ci ku génn àddina lu ëpp ñetti fan guddi boog illa ala zaw lu dul lu mu nekk borom kër ñaata lay doon bu boobaa arbaata ashhurin wa ashra quatre mois ñeenti weer fukki fan léegi qaalat Zeynabu sayyidatu Zeynab ne radiyallahu anha bint Abi Salama thumma daxaltu ala Zeynab bint Jahsh nee ginnaaw gi ma dugg ci beneen soxnaay yonent bi alayhi salaatu salaam bi sama wujj yaay tamit waaw muy Zeynab mais di bint Jahsh di doomi ibn Riyab di doomi Riyab nga xam ne moom bàjjanu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo doon yaayam